أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين sayyidina wa nabiyyina muhammadin al-amiin wa ala aalihi wa sahbihi wat-taabi'iin wa man da'a bi da'watihi ila yawmi ddiin amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaati wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci axkaamul mawaariis di alfaraa'idu fil islaam muy li jëm ci l'héritage li nga xamante ne mooy ndonu ndono ci lislaam ñu ngi agsi woon fi nga xam ne ci lañu doon lime eh, yan ñooy alfuruud yi nga xam ne suñu boroom subhaanahu wa ta'ala moo leen tudd ci alqur'aanul azim fi suurati fi ci saaru suuratu nisaa mu daal di fay tudd fa la leerale mbirum miraas tudd paar yi nga xam ne kii lii lay am ñaar yooyu recensé woon nañ ñaata la gisoon nañ ne six la te six yooyu selon l'ordre du Coran ni ko alquran tudde mu ngi commencé woon ci sulusaani la commencé woon thuluthaani muy deux tiers muy boo jëlee alal gi daal di koy xaaj ñetti xaaj ñaari xaaj yi ginnaaw bi mu tuddee thuluthaani mu tudd an nisf an nisfu mooy xaaj bi buñ jëlee alal gi xaaj ko ci digg bi benn wàll bu nekk ci ñaar yooyu bu nekk mooy ab am mooy am nissu mooy moitié moom lañ naan wolof naan moitié walla xaaj tubaab bi naan ko moitié bi ci tegu woon di as sudus as mooy bu ma jëlee alal gi xaaj ko juróom benn xaaj benn xaaj bi tubaab bi ko woowee un sixième bi ci teguta alquran tudd ko muy quatrième bi di as-sulus as-sulusu mooy bu ñu jëlee alal gi alal ji xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj ba lool mooy as-sulus tubaab di ko woowe un tiers cinquième bi di juróomeel bi alquraanul azim tudd muy ar-rubu' ar-rubu' mooy bu ma jëlee alal ji xaaj ko ñeenti xaaj benn xaaj ba loolu mooy ar rubon nasaraan bi di ko woowe un quart sixième bi te mooy bi mujj moo doon asumun moo doon asumun nga xam ne mooy bu ma jëlee alal gi xaaj ko juróom-ñetti xaaj benn xaaj ba loolu mooy asumun nasaraan bi di ko woowee un huitième lii mooy faraa'id yi yi nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala tudd ci alquraan ci aaya yi nga xamante ne nii moo nekk ci suuratu nisaa suñu boroom subhaanahu wa ta'ala muy fi nga xam ne ci la waxe ne ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne yuusikum allahu fi awlaadikum liddakari mithlu xaddi lunsayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa tarak thulutha ngoog wa in kaanat waaxidatan falaha nisf nisfa ngoogu muy xaaj thuluthaani ji robb na kon nisf tegu ci wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudus sudusa ngoog gi un sixième mimma taraka in kaana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fa li ummihi sulus sulusa googu muy un trois un tiers fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi sudus sudus tudd na ko ba pare min ba'di wasiyatin yuusi biha aw dayn aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan faridatan faridatan min allah inna allaha kaana aliman xakima walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad nisfu wax nañ ko sànq fa in kaana lahunna waladun falakum rubu' rubu' door a agsi moo nekkoon position numéro cinq léegi mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusiina biha aw dayn walahunna rubu' rubu' waxoon na ko sànq muy un quart mimma taraktum in lam yakun muy bi mujj muy li nga xamante ne mooy asumunu daldi agsi moom moo mujj di un huitième mimma taraktum min ba'di wasiyatin tuusuuna biha aw dayn wa in kaana rajulun yuurasu kalaalatan aw imra'a wa lahu axun aw uxtun fa li kulli waaxidin minhuma sudus un sixième tu daan na ko romb na fa in kaanu akthara min daalika fa hum shurakaa'u fi thuluth loolu gisoon nañ ko tamit romb na min ba'di wasi di un tiers min ba'di wasiyatin yuusaa biha aw daynin ghayra mudaar wasiyatan min allah wallahu alimun halim kon ci ñaari aaya yi kese suñu boroom tudd na ci façon yépp waaw léegi yeneen yi mu ëmdi fan kan mooy amaat surusaani ca fin wu saar ba hein mais aaya 12 ak aaya aaya 12 aaya 11 ak 12 ci suuratu nisaa yi fa la leerale cinq yooyu léegi nag ñun ñu ngi commencé woon di gis li nga xamante ne nii mooy léegi man hum ashaabu hadhihi al furud ana ñan ñoo moom furud yi yii nii mu tudd hein kon sulusaani deux tiers am nisfu muy ci xaaju alal ji as-sudus un sixième as-sulus un tiers ar-rubu' un quart as-sumun un huitième ana ñam ñoo moom loolu kan kan moo moom lan nag lenn ci yii nii kan moo moom loolu ci jataay bi weesu ñu commencé woon li boroom ar-Raxabi wax waaye ci commencé moom nisfu la commencé waaye mooy li ñu waxoon ñu noonu la ñu waroon a doxale mooy ni ko alquran tudde la ñuy defal lañ koy ko lañ koy lañu lañ lañu koy lañu koy koy commencé ni mu ko defee succession boobu lañ koy defe moo tax xawma ma lan moo tax <laughs> ñu wax lool ta bi ñuy tàmbali ñu tàmbalee lii boroom ar-Rahabiyya wax te moom bi muy wax moom am moom commencé wul sulusaan yi moom am nisfu la commencé wax am nisfu wan nisfu fardu xamsati afraadi commencer lool waaye ñun waruñoo na commencer foofu fi ñuy commencer mooy fi alquran commencer waaw dégg nga li Rabi'a waxoon <laughs> li imaamu Maalik doon wax loolu la mooy ne eh, eh, waxuñu ne boroom ar-rahabiya ak ñi nga xam ne ñoo waa ahlu al-faradiyin mooy faradiyin yi xam nga wax la faradi <laughs> mooy ki nga xam ne moom miraas ki moom dafa xam ilmul miraas da koo xam lool nekk ci spécialiste bu mag faradi faradi bokk na ci tur yi faradi faradi lañ koy wax faradi yuune yi ñu ci ëpp ñoom eh, duñ commencé sulusaan yi eh, boroom ci sharaawu raxabiya bi mu ngi tuddoo di jële ci as-Subuki raxmatullaahi alayhi mu ne e, mu naan fekk mu ngi naan e, affaire bii nii sulusaani moom la suñu woroom jëkk tudd ci alquran bi muy tudd kii yi moom la suñu woroom njëkk tudd waaw mu ne sauf que moom bi muy xool ñi nga xam ne ñooy ñooy ñoo bind ci wàll wii di ci toppatoo mu ne moom li ko jaaxal mooy gisu ci ku commencé sulusaan yi nee na ba mu ba mu gis ko euh, tudd na ci kan la ko gis moom as-Subki rahmatullah alayhi mu ne nag bi mu ko gisee mu mu mu yéem ma lool waaw le fait moom mu commencé foofu hein te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën fuuf ndax lan mooy li suñu boroom fi mu tàmbalee foofu lañuy ñuy tàmbalee te gis nga rabi ali waxoon <laughs> ibn abi abdurrahman muy euh, euh, euh, sëriñu imaamu Maalik bi rahmatullahi aley bi nga xam ne ci la doon wax ne ku jàng yii nii te jaare woo ko ci alquran taalama aka kii ku lu lu gaaw ci lu gaaw ngay koy fàtte waaw ñun nag dañuy tàmbalee xaytu eh, eh, bada alquran te loolu moom lañu aj gii ñu jóge rek mooy li nga xam ne moo ci suñu tegtal ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bi muy ñëwee di def safa ak marwa lan la wax lan la wax abda'u bima bada allahu bi bi muy wax naan inna safa bi mu jógee def tawaaf ba pare daldi julli ñaari rakaa yi ci maqaamu seydina ibrahim aleyhi salaatu wassalaam bi muy dem ngir def safa lan la def lan la wax mu ngi doon jàng naan inna safa wal marwata min sha'a'irillah mu ne inna safa dëgg-dëgg safa wal marwata mooy safa ak marwa dafa bokk ci symbole yu rëy yi nga xam ne suñu boroom daa bëgg jaam yi di ko màggal waaw màggaluñu xeer màggaluñu ay yat màggaluñu ay suuf ki ñuy màggal mooy boroom bi subhaanahu mi wax ne ci màggal loo lële ci ngeen may mooy loolu du moom ngeen di màggal waaye man ngeen di màggal waaw lan yanaal allaha luxumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluha taqwa minkum nee kuy yi ngeen may rendil kuy yi ngeen di rendi bésub tabaski waaye kuy yi ngeen di rendi bésub tabaski ci wàllu adhiya yi wala yi nga xam ne muy hadaaya yi ngeen di rendi màkkaak yooyu yépp xam leen ne loolu amul lenn loo xam ne moo ciy jote borom bi subhaanahu wa taala lan yanaal allaahu luxumu lan yanaal allaaha du jote buur yàlla luxumuha du càggante ne yàpp wi wala dima uha deret bi ay xar ku gën a xar man sama xar xaru ministre la tekkewul dara bu la yàlla nangu waaw rendil téeméeri xar bu la yàlla nangalu jariñul dara yàpp waak deret ga jariñul dara ndax du lool mooy jote buur yàlla liy jote buur yàlla mooy ka koy rendi gëm yàlla ga nekk ca moom loolu lële mooy jote buur yàlla te lool la buur yàlla di xaar ci ñun yonent mi aleyhi sa salaam dafa ne dafa commencé la bi safa mu ne abda'u damay tàmbali bima bada allahu be ci li nga xam ne moom la buur yàlla tàmbalee ci riwaaya al imaam an mu ne ibda'u bima bada allahu be tàmbali leen ci li nga xam ne moom la buur yàlla tàmbalee loolu nag moo tax ñun moom la ñuy tàmbalee moo tax on retire li waxoon ne dañ koy suspendre pour buñ àggee ci Misr waaw mooy li waxoon ci fin wu jotaay bi weesu hein mooy sulusaani la ñuy waaw sulusaan yi nan la ko suñu boroom waxe dane xoolal loolu lañuy ñuy njëkke dañuy tudd aaya yi après ñu wax dane yuusikumullahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unsayn mu ne yuusikumullah buur yàlla moo leen di dénk di leen digal di leen jox ba ay ndénkaane yoo xam ne mooy man ndénkaane comme ni ñu ko déggee kë ne mooy kon mbir mi bu ma neexee doxal la euh, euh, bu ma neexee kii don du kiiwu irshad kese de lii nii par force la mooy yéen ñi nga xam ne yéen ay miiraat wala yéen ñi nga xam ne yéen la ñuy yéen la yéen yéen ñàkk seen mbokk ngeen war koo miiraat lii ma wax nii lay demee ah waaw lii la mooy fii awlaadikum ci seen doom yi yéen nit ñi li zakari mislu hazzil unsayayn li zakari ñeel na góor ci seen doom yi mislu keem hazzil unsayayn paaru ñaari jigéen di ñaari jigéen di am moom la góor di am waaw mooy ñaari jigéen ni ñuy am mooy deux la góor di am jigéen am benn léegi mu ne fa in kunna bu dee ne dinañ ñëw ci xikma yi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di tudd ci lil zakari hazzil lil zakari mislu hazzil unsayn dinañ ñëw ci sagesse boobu insha allah lenn ci sagesse yi euh, waaye loolu buñ ciy ñëw dinañ la dina leeral benn affaire boo xam ne yàgg nañ koo wax mooy ne charia bi moom bu suñu boroom waxee yonent bi aleyhi salaatu salaam wax première chose à faire mooy as-sam'u wa ta'a même bu dee xamuñu lu tax loolu moom mooy mooy mooy loolu moom c'est un préalable waaw ay mooy loolu liñ ci bëgg a wax mooy du ne yow da nga naan man daal bala maa gëm wala bala maa doxal daal lii yàlla wax mooy il faut man daal il faut ma comprendre ko wala ma xam fan la tegu walla bon yii daal moom saa yi fokk ma kii ba pare comme que man je suis euh, man cartésien là man moom da ngay da nga may wax lu leer quoi wax ma andil no yi nga xam ne ay raisonnement yoo xam ne yu walaabal la bu ko defee ma door a mën a dox ma door a mën a topp ci mbir mi déen naan la déedéet déedéet ida qaala allah fa bil ra'si wa sam fa bil ayni wa ras waaw wa ida qaala rasulullah ma saxa anhu alayhi salatu wasalaam fa bil ayni wa ras moom da ngay topp wommatu ngay def waaw waaye loolu dàqantewul ak seet sagesse mooy boo loolu mooy préalable nit ki loolu la war a jëkk a xam kene buñ naan la lii ndax buur yàlla moo ne kitaabun uhkimat aayaatu waaw sa a a téere la boo xam ne muy alquran téere la boo xam ne suñu boroom subhaanahu wa taala moo ay àtteem waaw kon dañuy xam ne àtte yépp dafa am ay sagesse yu mag a mag a mag a mag yoo xam ne moo ci ne diw xamu ko nag tekkiwul na kenn xamu ko déedéet diw xamu ko tekkiwul na kenn xamu ko waaw te tamit obligé wul nit ñi xam salis yépp déedéet parce que dëgg-dëgg wamaa ya'lamu ta'wiluhu illa allah dëgg-dëgg buur yàlla mooy ki xam dëgg-dëgg alquran waaw mais nag am na loo xam ne war raasixuuna fil ilmi am na ñoo xam ne may na leen yoo xam ne ak accédé nañ ci waaw ma accédé nañ ci waaw loolu dina am solo nga xam ko waaye nag tekkiwul ne man daal bala maa gëm foog affaire bii bon man daal nañ ma wax affaire bi fan la tegu déedéet déedéet hada munafin jiddan li nga xam ne mooy dafa opposé wu ak li nga xam ne mooy ak ngëm yàlla kon sulusaani la wax kon mu ne fa in kun na kon bu ñu nekkee ni sa an ay jigéen fawqasnatayni ci kaw ay jigéen yoo xam ne mooy bu dee ne ki gaañu dafay bàyyi ay jigéen ñoo xam ne mooy ñoo xam ne ay jigéen lañu fawqas na tey ni ñu ëpp ñaar mooy ñu ñaari jigéen jëm kaw ñaari jigéen mooy fawqa lu féete kaw is na tey ni ñaari jigéen fala na ñooñu jigéen ñooñu mu fi bàyyi ki gaañu dinañu am sulusa ma tarak deux tiers lu ñu fi bàyyi waaw foofu la wax sulusa léegi ak fi nga xam ne mooy fin ba ci fin wu suuratu nisaa mu ne bi mu naan e, yastaftuunaka qulillaahu yuftiikum fil kalaala in imru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak wa huwa yarithuhaa in lam yakun lahaa walad fa in kaanat ithnatayni falahumaa thuluthaani mimmaa tarak waaw bi mu naan côté bi ñu soxlal mooy dinañ ñëw ci côté boobu fa in kaanata bu dee dañoo nekk mooy ay sœur lay wax sœuram yi cette fois ci nit koo xam ne dafa gaañu hein mooy bàyyiwu fi bàyyiwu fi walat bàyyiwu fi benn doom walat fii nag mooy góor ak jigéen mooy kalaala dina ñëw ci kalaala koo xam ne racines yi newu fi hein waaye branches yi newu fi mooy dafa euh, kii yi num tudd euh, doom yi bàyyi fi benn doom moo tax mu ne inimri un halaka yastaftuunaka ñu ngi lay ubbee ñu ngi lay laaj nga ubbee leen di laaj nga xamal leen xul waxal ne ci wàllu lan kalaala xul waxal allahu buur yàlla yuftiikum moo leen di jàngal di leen wax fii kalaala ci li nga xamante ni mooy kalaala nan lay demee inimri un halak mel ni day day tekki luy kalaala inimri un halak bu dee dafa am nit koo xam ne halaka mooy faatu na waaw buñ nee waa ji haalik tekkiwul tout le mooy alku na waaw halaka day tekki ne faatu na waaw comme li mu wax ci suuratu ba muy wax ci wàllu Yuusuf ba est-ce que Seydina Yuusuf est-ce que Yuusuf dikkalu leen woon min halak mooy tekkiwul ne mooy alku mooy mooy ba mu génnee àddina lay wax comme fii inimru'un halak ba nga xamante ne nii mooy inimruun bu dee dafa am benn waay boo xam ne halaka moom dafa faatu laysa lahu walad moo koo xam ne moom amul doom dafa génn àddina a bàyyiwu fi benn doom ah walahu waaye nag am na sœur bu fi nekk moom sœur la fi bàyyi ab sœur koo xam ne dafa génn àddina rakkam bu jigéen rek la fi bàyyi benn rakk bu jigéen wala benn mag bu jigéen mu ne falaha nisfu ma tarak kook ndaw sos day jël un mi ci wu li fi rakkam boobu wala magam bu góor boobu bàyyi lii di waxoon nañ bii passé ci wàllu nisfu mais duggagu ñoon ci aaya yi mais ñun côté bii soxaluñu li ñu soxal instant bii mooy sulusaani mu ne waxuwate kooku yaritu waa ah, illam moo mu ne nag bu dee kooku set fois yi femme bi moo génn àddina wa huwa yarisuha in lam yakun laha walad bu dee ne ndaw si muy sëram bi amul doomam amul doom mooy doomam bi ko donn moom bu dee cette fois mooy affaire bi dafa wëlbatiku sœur bi moo génn àddina frère am te moom euh, euh, amul amul benn doom soxna si dafa génn àddina amul doom amul dara frère boobu moo fi nekk kooku moo koy donn mu ne fa in kaana na tey ni bu dee nag cette fois ci mooy kalaala ba ka génn àddina bàyyi woon fi waa ji génn àddina bàyyi fi ñaari ñaari frère ñoom ñaari sœur fa in kaana na tey ni ah ñaari sœur yi nag waxoon nañ ko mooy ñaari sœur yoo xam ne shaqiqatayni ah uxtaani shaqiqataani wala uxtaani yoo xam ne li um li li ab li ab uxtaani li am mu ne kon fa in kaanat athnatayn fa lahuma thuluthan bu dee ñaari sœur la fi bàyyi nag te moom bàyyiwu fi doom ñoom ñaar ñoom ñooy am ñaari jigéen ñooy ñooy am athuluthan deux tiers yi mimma tarak li fi seen frère boobu bàyyi kon lii la lii la ko alquran waxe waaw nii la alquran tudde li nga xamante ne nii mooy thuluthan thuluthaani nii la ko alquran tudde kon mooy léegi nag ñu ñëw nag ci kii bi kon e, nombre bi ñaata lañu hein nombre bi ñaata lañu mooy lan mooy quatre lañu quatre lañu xam nga euh, parce que aaya bu njëkk bi biñ mujj nii ñan la wax ñooy sulusaani ñooy am sulusaani fa in kaana na tasnatayni falahuma sulusaani mimma tarak bu dee ñaari sœur la fi bàyyi yoo xam ne shaqiqataani wala mooy ñoo xam ne sœur germaine wala sœur yoo xamante ne sœur li uxtaani li ab mooy ñaara ngoog soit ñu nekk ñaari sœur yoo xam ne yee bo moo ki dem ñoo bokk nday ak baay wala ñoo bokk baay kese suñu boroom ne fa na in kaanat ithnatayni falahumu thuluthaani mimma tarak bu dee ñaar lañu ñaari sœur lañu ñaari rakk yu jigéen lañu wala mag yu jigéen wala rakk bu jigéen ak mag bu jigéen boo xam ne dina bokk moo dem a bokk ndey ak baay wala ñoo bokk lan li nga xamante ne mooy baay kooku ñoom dañuy am thuluthaani xam nga kon ñaara ngo uxtaani shaqiqataani wala uxtaani li am a ci aaya bi ñooñu ñan la fa in kunna ñooñu dële fa in kunna na tay ni falahunna thulutha ma tarak waaw bu dee soxna yam fa bàyyi ca gannaawam ki génn àddina dafa ñoom dañoo nekk lan nisaan ay jigéen fawqas na tay ni ñu féete kaw ñaari mooy a ah, yu féete kaw ñaar mooy ñu ëpp ñaari jigéen hein falahunna na ma tarak ñoom da falahunna thulutha ma tarak dañuy jël un tiers te ñooñu ñooy ñan ñooy doom yi la doon wax mooy albintaani ñaari doom yu jigéen ñooy un ñoom lay wax wa ak ñan ak ki nga xamante ne ñaari doom yoo xam ne sët bu góor a ko non doom ju góor a leen jur mooy sëtu ki faatu lañu mais ñoom ñaar ñoo fi nekk waaw mooy nag seen seen seen seen bàjjen newu fi mooy monsieur A dafa faatu bu njëkk bi bu njëkk bi bi mu naan fa in yusikumullahu fi awlaadikum lizakari mislu hazzil unsayayn fa in kunna nisaan voilà bu dee ñi nga fi bàyyi seen doom yooyu ay jigéen lañu fawqas na tey ni ëpp ñaar ñaari jigéen jëm kaw ah falahunna ñoom ñoo moom fulusaa ma tarak ñaari ceer alal ji buñ ko xaajee ñetti ñaari ceer yi ci lii kii fii bàyyi kii dem bàyyi kon mooy eh, ñaar nga ne ma yow lan moo tax nga ne ñaari doom parce que fii dane fawqat na tey pourquoi yow nga ne albintaani jëm kaw ak ñaari doom yu jigéen yoo xam ne sët bu doom bu góor a leen jur mooy sëtu ki dem nañu jëm kaw lu tax nga wax loolu ma ne la loolu dinañ ci ñëw ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ko leeral dëgg la zaahiru aaya bi aaya bi li mu li feeñ nii boo seetloo mooy ñoom bokkuñ ci danga naan ñaar noo du ñaar waaw daana naan sulusay ni kon sulusay ni bu dee ñaar lañu ñaari doom yu jigéen la fi ki dem bàyyi ñooñu duñu am sulusaani parce que aaya bi la ne fa in kunna nisaan fawqathnatayni falahunna <laughs> voilà kon ma ne la nag non loolu sunna moo ko leeral yoneen bi alei saatu salaam moo leeral ne fawqa bii nii tekkiwul ne tey fawqathnatayni tekkiwul ne isnatayni bokkuñu non non yoolu yoolu yonent bi alei saatu salaam moo ko leeral dinañ ci ñëw léegi kon boo jàppee hein sulusaani kon ñi koy am dafa nekk quatre façon jigéen muy mu ngi commencé ci bintaani bu dee ki faatu dafa bàyyi ñaari doom yu jigéen walla lu ko ëpp waaw mooy ñaari doom yu jigéen jëm kaw dañuy am sulusaani waaye bu dee ci gaañu mooy doom yu jigéen nag falas ñaa sët yu jigéen duggaale mooy doom yu jigéen ba nga ko waxee ba nga ko waxee ci la sët yu jigéen yoo xam ne doom bu góor a leen jur ci la duggaale ndax ñoo ay doom lañu ci ki nga xamante ne mooy ki gaañu ndax maam day nekk mooy bàyyi la côté boobu bàyyi la mais ñi nga xam ne ñooy ci suuf sët yi ay doomam lañ moo tax ñu doon gis naan ma bàyyi maam ak lu mu gën a kawe ak bu ñuy wax doom ñu naan doom ak sët ak num gën a suufe moo tax bi mu waxee fii doom yii fa in tey ni fawqathnatayni na solo saa tarak bu dee ñoom dañoo nekk ay jigéen yoo xam ne ëpp nañu kas na tey fawqathnatayni ñoo ëpp ñaari ñaar ëpp nañu ñaar ñoom ñoo moom deux tiers li fi seen baay baay bàyyi loolu sët da ciy duggaale moo tax kon dangay am minimum ñaari doom yu jigéen ak jëm kaw ah ñaari doom yu jigéen jëm kaw ak li nga xamante ne nii mooy ñaari sët yu jigéen yoo xam ne doom bu góor a jur jëm kaw ñooñu ñoo am lan suru saani léegi nag nga ne ma léegi taxawal parce que yow fawqat na tey léegi leeral ma lu tax ma ne la loolu al imaamu li koy leeral mooy al imaamu Tirmidhi abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullah dafa solo loo xamante ne nii ci kitaabul moom nan la tuddoon affaire am bi kitaabul faraa'id an rasuulillahi sallallahu alayhi wa mooy téere bi nga xamante ne mooy wax ci al ab no abwaabul faraa'id abwaabul faraa'id an rasuulillahi sallallahu alayhi wa mooy li nga xam ne mooy bintu buntu bi wax ci eh, wàllu eh, miraas ñu jële ko ci yonente mi aleyhi salaatu wassalaam al imaam at-Tirmidhi mu ne haddathana Abdu Abdu ibn Humayd muy Abdu ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad rahmatullah alayhi Abu Muhammad mu ne moom moo ko nettali qaala mu ne haddathani nettali nañu Zakariya ibn Adi mu ne Zakariya ibn Adi ibn Zurayq ibn Isma'il Abu Yahya moom moo ko nettali qaala mu ne akhbarana moo nettali kan mu ne qaala Zakariya ibn Adi mu ne qaala mu ne akhbarana ne xabaare nañu Ubaydillah Ubaydillah ibn amr mu ne gi leen nettali muy ubaydillah ibn amr ibn abil walid al asadi abu wahb rahmatullah alayhi an abdillah ibn muhammad ibn aqil mu jële abdillah ibn muhammad ibn aqil ibn abi talib muy doomu surtout Seydina kii la Aqil di magu Seydina Ali ibn Abi Taalib al-Madani al-Haashimi rahmatullahi alayhi an Jaabir ibn Abdillah mu jële ci Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haraam ibn Tha'laba rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mu ak baayam di Abdullah ibn Amr shahiidu Uhud rahmatullahi alayhima wa radiya anhuma annahu qaal Seydina Jaabir mu ne lii ñu ngi ci lijjanti sulusaani pourquoi al-Qur'aan ne fa in kunna ha nisaan fawqas na tey nii falahunna sulusa ma tarak yow nga ñëw faw xas na tey ni la wax yow nga ñëw ne affaire bi si kon day ko ci ñaari jigéen la commencé alors que dane lu féete kaw ñaari bu dee dañoo nekk jigéen ñam fi bàyyi doom yu jigéen ñi ëpp nañu ñaar jëm kaw mooy ëpp nañu ñaar ñoom ñooy moom deux tiers yow nga ñëw ne kon affaire bi lu tax nga ne nag ci ci ñaari jigéen ndax bu nee fawqa mafhum bi day wane ne kon fawqa kon li mu ne ci kaw bu dee xoola bu ma nee Euh, man daal bala ma leen a jox dara ngeen di ñett mooy kon man bu ñaar ñëwee dama ciy comprendre ne kon mooy moo ma ne man bu ngeen ëppee ñaar laa leen di jox waaw kon dama ciy comprendre kon bu dee ñaar lañu ñun du ñu jox loolu la mafhum bi joxe mafhum bi mais nag yeneen ci ma lay saab saab moo ñu leeral ne du loolu waaw te almantuq moo féete kaw mafhum kon nag mu ne kon Seydina Jaabir mu ne jaa atim ra'atun imraatu Sa'd ibn Rabi'a eh, wal xadiisu qad rawaahu al imaamu Ahmad waaye naka noonu al imaam abu daawuda taalibi mbagalima ibnu maaja rahmatullahi ala aljamii kon mu ngoog imaam ahmad imaam abu daawud imaam tirmidhi ak al imaam abu daawuda asiji ak al imaam ibnu maaja rahmatullahi ala aljamii ñoom ñoo ko solo kon sayyidina jaabir bi sanadin saxiix wa huwa xadiisun saxiix al imaam dinañ la wax kii e, e, al imaam at-tirmidhi bi mu ko indee dana haaza xadiisun xasanun saxiix voilà rahmatullahi alayhi kon mu ne Seydina Jaabir dane jaa'at imra'atu Sa'd ibn Rabi' dane mu ne soxna Seydina Sa'd ibn Rabi' <laughs> ah bañ ma ba nga ah, looy ree nga ah li may reetaan kay war nga man huwa Sa'd ibn Rabi'i hada loolu mooy laaj bi <laughs> ah léegi bon kan mooy Seydina Sa'd ibn Rabi'a <laughs> kan mooy soxnaay Seydina Sa'd ibn Rabi' Seydina Sa'd ibn Rabi' mooy kan ma yaa ngi bëgg teen di problème de man la ndeetuma problème la ma la doon tontu rek laa lay tontu sax Seydina Sa'd ibn Rabi'a nga naan ma indi problème indiwuma problème suwaal suwaal muhimun jiddan la laaj bu am solo la <laughs> apparemment danga koo fàtte waaw ah waaye yow am <laughs> kay xaaral tontul rek Sa'd ibn Rabi'a lan ma ne waaw xam nga gisoon nañ tarjama waroo koon fàtte bon léegi nag dinaa la ko dinaa la ko mu parce que bon c'est vrai que yàgg na <laughs> ghazwatu Uhud ah mooy sangu mooy moom min shuhada'i Uhud keroog Uhud lañ ko faat keroog bi nga xam ne ci la kuffaaru Qurayshin yi te te xadiis bi dina ko wax waaw xadiis bi dina ko wax ndax dane euh, voilà dane jaa at imraatu Seydina Jaabir dane jaa at dikk na léegi nañ de àgg euh, bañ àggee bu Uhud léegi ñu wax tuuti ci Seydina Sa'd ibn Rabi' mu ne jaa at dikk na jaa at imraatu Sa'd ibn Rabi' mu ne soxnaay Seydina Sa'd ibn Rabi' radiyallahu ta'ala anha wa arda radiyallahu anhu wa ardaahu dafa dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa qaalat mu ne yaa rasulallah ñu ngi lijjanti pourquoi isnatayni suñu borom ne fawqa isnatayni yow nga ne mbir mi is na ni la commencé lu tax yone suñu borom ne euh, bu dee jigéen ñi mu fi bàyyi ki dem ki faatu ñaari doom yu jigéen euh, waxul ñaari doom yu jigéen lu ëpp ñaari doom yu jigéen ñoom ñooy am sulusaani yow nga ne mbir mi sulusaani lay commencer mooy kii boobu ñaari doom lay commencer te suñu borom wax lu ëpp ñaari doom yu jigéen léegi ma ne la loolu yeneen tubaab sa saa ma ko moo ñu ko leeral ci lañ ne nii. kon sayyidina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhuma mu ne jaa'at imra'atu Sa'd ibn Rabi' mu ne soxnaay sayyidina Sa'd ibn Rabi' dafa dikkal yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi fa qaalat mu ne ko yaa rasulallah yow dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama haataani ibnata Sa'd ibn Rabi' ne ko ñaar ñii indaale jàpp ci loxo ñaari doomam yoo xam ne moom ak Sa'd moom soxna si ak Sa'd ibn Rabi' ñoo ko bokk jur mu ne yonent ma lay saar saam ñaari doomi Sa'd ibn Rabi' ñu ngi nii yu jigéen qutila abuhuma ma'aka yawma uhudin shahida waaw qutila faat nañu abuhuma seen baay mooy Sa'd ibn Rabi' dañ ko faat ma'aka fekk bañ koy faat xaalam mooy mu ngi àndoon ak yow ci xare ban xare Uhud keroog Uhud ghazwatu Uhud waaw Uhudun waqatul ghumami waaw bokkoon na ci li moom bokk na ci li tax mu nekk waqatul ghumami ndax ñañ fa faat keroog dafa bari ci saxaaba yi sayyidina Sa'd ibn Rabi' mu ne ko dañ koo faat keroog Uhud fekk xaalam mu ngi àndoon yow di jihaad ñu mu nekk martyr wa inna ammahuma axada maalahuma seen baay tax nag di frère seen baay di mag walla rakku seen baay moom dafa jël seen alal mooy alal ji fi Sa'd ibn Rabi' bàyyi moom la seen baay tax jël muy seen rakku papa wala seen magu papa ah falam yada' lahuma maalan wala tunkahaani illaa wala huma maal te yonent bi alayhi salaam bàyyi lu leen dara waaw lépp la jël dafa jël alal ji yépp bàyyilu leen dara te nag falam yadaa lahuma maalan bàyyilu leen benn ci alal ji waaw loo xam ne mën nañ cee dépenser hein mën nañ leen mën nañ cee nekk lépp daal lañ jël walla tunkaxaani mooy te duñ amuñu alal joo xam ne moom lañuy waajal ngir ñu man leen a denc loolu sax amuñu ko bàyyiluñ leen dara mooy amoon bàyyi leen dara waaw mooy duñ mooy alal duñu yor wala tunkaxaani illaa wala huma maal wala duñ leen denc amuñ alal mooy ñu waajale sax amuñu ko ngir ñu man leen a denc alal ji yépp la seen la la seen baay tax jël xaala yonent ma lay saar saam ne yaqdirullahu fi dalik ne suñu borom dina àtte dogal dina àtte ci mbir moomale ci lii nga laaj yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ne buur yàlla dina ci àtte waaw ñëwul rek wax day xaar buur yàlla la lay àtte ci lii waaw <laughs> waaw mu ne fa nazalat aayatul miiraas aayatul miiraas daal di wàcc mooy aaya yi ñu gisoon sànk yuusikumullah daal di wàcc aaya onze bi ak aaya douze bi ak yooyu mu ne bi mu wàccee fa ba'atha Allahu fa noo fa baasa rasulullahi sallallahu alayhi wa mooy aaya bi dafa ñëw leeral nag eh ne yusikum kumullahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn fa in kunna nisaan bu dee ne yéen ki gaañu dafay bàyyi ay jigéen na fawqa ni ñu ëpp ñaar ci kaw ñaar fa na jigéen ñam fa bàyyi thulutha ma tarak lan moo tax ngeen bëgg a jël alal ji bàyyi leen te seen baay ko fi bàyyi parce que yow yaay magu baayam wala yaay yaay yaay freeru yaay frère baayam bu ndaw eh jël leen alal jooju noonu bu dee ëpp nañu ñaari jigéen ñoom ñooy am deux alal ji bu ñu ko xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj yi ñoom ñoo ñoo ko moom waaw. <laughs> léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam woolu bi aaya bi wàccee mu woolu seen baay tex boobu. fa ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila ammihima waaw mu woolu ne dem leen ngeen woowal ma bàyti xam am na ci yeneen riwaay yoo xam ne ndaw si dafa ñëwaale muy soxnaay Seydina Sa'd ibn Rabi' ànd ak ak tamit bàytixu xale yi moom mu jël alal ji bàyyi wëllif bàyyi fi doomam yu jigéen yi doomu jigéenu Sa'd ibn Rabi' nga xam ne seen yaay gii taxaw yonent ma lay saar saam aaya bi wàcc na yonent ma lay saar saam ne bàytax bi ne ko a'ti ibnatay sa'din thuluthayni wa a'ti ummahuma thumun wa ma baqiya fa huwa lak allah allah gis nga pratique allahu akbar pratique ma ne la mu ngi nii sooy lan nga bëggatee yonent ma lay saar saam woolu bàytax bi mu ñëw mu ne ko comme que aay bi leer na suñu boroom àtte na ma ne woon dina ci àtte anti léegi yow alal ji nga jël yépp ne ko tungaañ déedéet bi na tey sandini sulusayn jëlal alal ji nga xaaj ko ñetti xaaj ñaari xaaj yi nga jox ko ñaari doom yu jigéenu Seydina Sa'd ibn Rabi'a jox ko ko jox leen ko ñoom ñaar wa a'ti ummahuma sumun seen yaay nga jël sumun bi mooy un huitième bi nga jox leen ko ndax yaay un huitième lay am mooy un huitième lay am wama baqiya boo defee lool nag lu ci des fa huwa lakk yow yaa ko moom léegi dinañ ñëw buñ àggee ci sumun mooy buñ àggee ci sumun mooy parce que lii ñun li ñu li lijjanti fii nekkul sumun nan lay demee ak leneen déedéet buñ ñëwee ci sumun dinañ ñëw mais léegi nu muy demee fii buñ ko xaajee ñetti xaaj ñu jël deux tiers yi jox ko le benn xaaj boobu la ñuy jël kon li des moom la ñuy jël xaaj ko alal ji li des noonu lañuy jël xaaj ko huit xaaj benn xaaj bi ñu jox ko seen yaay li des seen baay moom wala nan lay demee loolu dinañ ci ñëw buñ ci mais instant bii ñun li ñu soxal mooy bu ñu bu ñu jaxasee masaayil yi bu ñu jaxasee furuut yi bii ak bii rek mën naa bañ a leer mën naa ndey complication moo tax ñun restons ci euh, euh, euh, concentré sur ñu ngi ci suru saani te moom na suñu boroom njëkk a kon yeneen bi alayhi salaam bi aay bi wàccee mu ne moom miy leeral alquran hein mu ne mu woolu bàyyi ñaari xale yi ñaari doom yu jigéenu Seydina Sa'd ibn Rabi' woos seen magu papa bi wala seen rakku papa bi ne ko atib na tey sandini sulusayn xaajal alal ji ñetti xaaj ñaari xaaj yi nga jox ko ñaari doomu jigéen ñu si bàyyi wa ati boo paree ci loolu ummahuma seen yaay ndax suñu boroom moo ne moo waxoon dinañ ñëw ci sumun bu dee ne ndaw si euh, ki dem dafay bàyyi doom doo waxoon nañ la euh, que ne doom boobu góor jigéen a ci yam bu boobaa moom day jóge ci un quart ndaw si soxna si walla soxna yi jóge ci un quart dem ci un huitième moo comme que bàyyi na fi doom muy ñaari doom yu jigéen ñi kon moom un huitième lay am moo tax mu ne nga jox ko un huitième wamaa baqiya fa huwa lak lu des nag ci alal ñi ba nga defee lii ma la wax man alayhi salatu wassalaam la des yaa moom lii mooy lan alxiqul fara'id bi ahliha gis nga <laughs> gis nga sunna qawliya waaye sunna fi'liya yonent bi alayhi salaam noo seulement ni mu ko waxee noonu la ko doon appliquer gis nga fii dafa ñëw gis nga faraa'id yi suñu boroom a ko wax moo ne fa in kunna nisaa'an fawqathnatayni mu ne ñoom ñoo am sulusaa ma tarak ñoom ñoo am ñaar li nga xamante ne moom la fi bàyyi bu dee jigéen lañ yoo xam ne ëpp nañu ñaar ñoom ñoom moom jigéen ñoo ñële deux tiers li fii aji dem ji bàyyi suñu ngi gis yonent wala saa saam jël loolu comme que loolu la suñu boroom wax joxe ko jox ko ñam wax ñu jox ko yaay ji mu ne bu doom amee nañ ko wax sumun mu jël mu ne ko wa aati boo joxee doom yi sulu sulusay ni wa aati ummahuma seen ñaar ya seen yaay ñoom ñaar jigéen ñoo ñee a sumun jox leen li nga xam ne mooy un huitième ndax loolu la borom bi wax wa ma baqiya li des nag fa huwa laka yow la ñeel lool mooy alhiqul fara'id bi ahliha fa ma baqiya fali awla dhakarin rajulin dhakar allah te gisoon nañ xadis boobu dañuy gis furuud yi nga xamante ne al mawlaana al imaamu al bahru al imaamu alhabdru al imaamu abul abbas saydina wa mawlaana ibn abbas tarjumaanul qur'aan moo ko jële ci yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi ma nag aaya bi kii xadiis bi moo leeral moo tax moom ci lañu xame ne kon fawqa fii ah fa in kunna nisaan fawqa isnatayni falahunna sulusa ma tarak loolu kon fawqa tekkiwul ne bu dee ñaar ñoom bokkuñu waaw bu dee ñaar bokkuñu wax la nag ju ju joo xam ne ju ju ju shaad la boo xam ne ñuy nettali di ko nettalil Mawlaana Ibn Abbaas waaye loolu wérul ci moom waaw këne dane non bu dee jigéen kenn du leen jox lool parce que alquran fawqa la wax déedéet loolu wérul ci moom parce que yonent yonent bi alayhi salaam moom mi nga xam ne moo ñu leeral affaire bi moo leeral këne mbir mi bu dee fawqas na tey ni fii tekkiwul ne mbir mi moo tax affaire bu du ay qiyaas la jóge de àtte bii la bu yonent ma saa saa moo ko leeral waaw moo ko leeral que kon affaire bi fii kon bintaan yi ñu la wax kon buñ ñëwaatee buñ ñëwaatee mooy kon sulusaani ñan ñoo koy am sulusaani mooy bintaan ñeenti nit a koy am ñeenti nit mooy mooy minimum ñeenti nit lañu la wax waaw mooy ñeenti façon voilà bu njëkk bi mooy ñaari doom yu jigéen bu dee ki génn àddina dafa génn àddina doom yi mu fi bàyyi mooy ñaari doom yu jigéen képp la fi bàyyi hein walla ñaari sët yu jigéen mooy doom yu jigéen yi nekkuñu fi parce que sët yu bu ñu fi nekkee doom yu jigéen nekk fi doom yu jigéen yi ñoo leen di yiir yooyu dina ñëw ci ci ci ci xujub yi ñi nga xam ne xam nga ñu ngi ko doon cité ñi nga xam ne ñoom dañ leen a xaj bu nuqsaan ak xaj bu xirmaan sët bu jigéen bu fi doom bu jigéen nee moom doom bu jigéen moo koy yiir waaw kon loolu mooy euh, binta bin mooy ñaari doom yu jigéenu sët boo xam ne doom bu góor a leen jur ñooñu daa fekk ne ñoom seen bàjjen amuñu benn bàjjen bu fi ne mooy seen bàjjen du fi nekk duñu am bàjjen mooy faatu nañu wala boog amuñu ko loolu la mooy kon ñaari doom yu jigéen première ñooy am wa sulusaan yi ñii lañ ñeenti façon nit lañ ñaari doom yu jigéen jëm kaw ak ñaari sët yu jigéen yoo xam ne doom bu moo leen jur jëm kaw wala lan la mu jeexale woon ca saar ba fële ne in fa in kaana tas na tey ni mooy sérieux sœurs yi nga xam ne kon mooy troisième bi mooy ñoo xam ne uxtaani shaqiqataani ay sœurs germaines lañu ci ki faatu waaw mooy ay sœurs germaines lañ ak ki ki faatu mooy ay sœuram lañu ay sœurs germaines mooy sœurs yi nga xamante ne nii ay sœurs germaines lañu pour kir ci faatu booy ñoo bokk ndey ak baay wala ñu nekk ay sërëm yoo xam ne ñaari sërëm yoo xam ne ñoo bokk baay waaw kon façon yooyu la kon kaata bokk kon lii mooy masalatu sulusaani ñii ñoo ko moom sulusaani ñi ñoo ko moom foo ñëw sulusaani ñi ko am ñaa ñeenti façon lañ waaw mooy ñaari doom yu jigéen wala ñaari sët yu jigéen yoo xam ne mooy jëm kaw lañ ci jublu buñ la nee ñaari sët yu jigéen tekkul ñoom kese la gis na nga fawqa fa in ni kunna fow fawqas na tey mooy bu dee trois lañ dañuy jël deux yi jox leen ñu dem seen yoon waaw bu dee ñoom rek a fi nekk dañ leen di jox ñu dem seen yoon ñoom ñoom dem seen yoon voilà kon sulusaani ñeenti façon nit a koy am te ay jigéen lañu ñoom ñépp ñooy ñaari doom yu jigéen ci gaañu ñaari doom yu jigéen kese la fi bàyyi ñoom kese la fi bàyyi comme exemple Seydina Sa'd ibn Rabi' bi radiyallahu anhu waxoon nañ dinañ ñëw ci moom nañ wax lii ba pare hein muy ña comme ñaari doomam moom dafa génn àddina bàyyi fi li fi bàyyi mooy bàyyi fi doom bu góor mooy ñu leen di tansib du fi nekk voilà loolu loolu ci loolu loolu ab ci condition yi la mooy ñoom ñaar rek léegi boo parce que côté boobu dama ci dañ ci bañ a dugg mu la l'affaire yi ay ay ay lii mooy charte yi ñu bañ a am cointance yi wala ainsi de suite mooy loolu dañ koy xam ci kaw wax ji mooy bu ñu nee ñaari doom yu jigéen la fi bàyyi mooy ne mu bàyyi fi seen yaay wala seen bàyyi mooy ñooñu bala ñoo am dañuy jël ñaari doom yu jigéen yi jox leen ñoom itam ñu jël leen jox leen li alquran wax alxiqul faraida bi ahliha mais bu doon doom ju góor defee ne mooy mbir mi du deme nii loolu foog naa leer na voilà euh, léegi mooy kon ñaari doom yu jigéen la yoo xam ne ki faatu moom la fi bàyyi wala muy ñaari sët yu jigéen yoo xamante ne nii doom bu góoru ki faatu moo leen jur jëm kaw ñaari doom yu góor yu jigéen ak ñaari doom yu ñaari doom yu jigéen ak ñaari sët yu jigéen jëm kaw loolu ñooy ñaar ñu njëkk ñi beneen bi mooy ñaari sœur yoo xam ne yaram ñoo ci faatu ñoo bokk ndey ak baay jëm kaw wala ñaari sœur yu jigéen yoo xam ne ñoo ki faatu ñoo bokk baay jëm kaw loolu mooy sulusaani boroom ar-Rahabiyya dane nii la ko waxe wa thuluthaani lil banaati jamaa maa zaada an waahidatin fa samaa wa huwa kadhaalika wa huwa kadhaaka li banaati libni fafham maqaali fahma saafi dhihni wa huwa lil ukhtayni famaa yaziidu qadaa bihi al-ahraaru wal-abiidu haadaa idaa kunna li ummin wa abi aw li abin fahkum bi haadaa tusibi mu ne wa sulusaani li banaatin jamaa mooy li ñu fi wax mooy li alquran wax nii la tënk ci lii mooy quatre façons yi ñu la wax ne ñoom ñooy am sulusaani wa sulusaani lil banaati jamaa waaw mu ne sulusaani ñi koy am mooy ay jigéen. yoo xam ne jam'an dañuy nekk pluriel waaw pluriel bi nag mooy deux lay commencer waaw mooy deux la ñuy commencer ñoom ndax lan li koy wane mooy yonent bi aleyhi salaatu moo ko àtte waaw mooy loo xam ne dafa ëpp un lu ëpp un moo tax day dugal deux jëm kaw deux jigéen lay commencer jëm kaw moo tax mu ne moo tax mu ne wasulusaani lil banaati jamaa ma zaada an wahidatin fa samaa waaw loo xam ne dafa yokk ci benn fa la pluriel bi commencé voilà moo tax loolu lu am solo la te wax nañ la loolu mooy ñaari jigéen ñaari doom yu jigéen jëm kaw ñaari sët yu jigéen yoo xamante ne ni doom bu góor a leen jur jëm kaw ak ñaari sœur yu jigéen yoo xam ne ñoom shaqiqatayni lañu mooy ñoom frère germaine la mooy ñoo ki génn àddina ñoo bokk ndey ak baay jëm kaw wala ñu bokk baay ñaari sœur yu jigéen yoo xam ne ñoo ki génn àddina ñoo bokk baay jëm kaw kon mu ne wax wa kadhaaka lil banaati libni mu ne ni mu nekkee ci ñaari doom lii banaati ñaari doom yu jigéen jëm kaw noonu tamit la nekk ci ñaari doom yu jigéen yoo xamante ni sët bu mooy doom bu góor a jur mooy ay sët lañ ñaari sët yu jigéen lañ ci ci kii faatu mu ne fafham na nga xam ma xaali sama wax jii fahma saafi zihni xamuk nanduk takkuk xam compréhension wu koo xam ne xelam dafa leer sell waaw mu ne wa huwa lil ukhtayni mu ne ni mu nekke ci ñaari mooy wax na la ñaari façon yi mooy ñaari doom yu góor ñoo ñaari doom yu jigéen ak ñaari sët yu jigéen yoo xam ne doom bu góor leen jur ñoom ñooy am sulusaani mu ne wa huwa waaye naka noonu it la sulusaani di ñeele li ukhtayni fama yazidu pour ñaari sœur jëm kaw waaw mu ne qada bihi al ahrar wal amilu lii nii ubbee na ko du àtte parce que àtte ab jaam du nekk juge mooy mais jaam dina am xam-xam ñu koy ñëw di am ay question diine yu ñu am di ko moo tax xam-xam amul naan doo saay man daal bon man ma nekk surtout Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu sawaay di dem di laaji euh, Ibra Mendi mais sawaay da ngay waaru quoi ah wala boo sawaay mi jóob mee nga xamante ne ni bon isaa jóob mii nga xam ne classe sociale mu ma uude la man nan laay jógee ci sama fëli sawaay nga xam ne bu may romb rek mbedd mi rek ñu fu ma romb ñu siyaar ma ma ñëw ba ci palaasam bii nga xam ne toog ci suuf di ko laaj ay masala wala bàyyi këram bee nga xam ne waaye yow même bu ma bañee ñëw ci marché bi mais ma ne naa bàyyi ba dem ba mu ñibbi këram mais këram sa ay ba zing la boo xam ne bala nga fa jaar sa ak ban beeg temps yi nawet bi so te en plus téléphone boo koy wooyu sax amuko ko waaye yow man nag gis nga dem fa nag moom di ko laaj yooyu daal mooy loolu nag la nit dul def nekkal surtout yonent bi sallallahu alayhi xamoo xamoo après ki xam ngay dem laaj ki dem ki xam ah, saa ñoxor njaay mii fi ne te moo fi boroom xam-xam moom ngay laaj walaw kunta min al ashraafi bu dee ci shérif yi nga bokk moom ngay dem laaj te loolu day ràññeeku par force nga laaj ko sinon doo xam dara wala boo boo fi doxalee ne man maay bon surtout yonent ma lay saaf saaf laa boo xaaral rek ma def nga def mooy ne yow di nga am problème bu réeréeré di nga ko am bakkaaru la nga wax diw leen bakkaaram lépp di nga ko yem waaw ngay réparer ji affaire bi moo tax euh, euh, qada bi al wa wal abidu atte bii nii ñi nga xam ne boroom xam-xam yi nga xam ne ay li ñu libre lañu du ñu ay jaam ak boroom xam-xam yi nga xam ne ay jaam lañu ñoom ñépp lii lañ àtte te mooy li wax mu ne hada ida kunna mu ne li mu wax nag wax wali uxtayni mu lay leeral loolu uxtayni yooyu mu ne hada in ida kunna li ummin wa abi mooy bu dee ne sœur yooyu ñoom ñoo bokk nday ak mook ki gaañu ñoo bokk li ummin ñoo bokk yaay wa abi ak baay ñooy ay sœur sœur germaine yoo xam ne yéen a bokk nday ak baay aw li abi wala boog ñu nekk sœur yoo xam ne ñoo ki faatu baay kese lañ bokk mu ne fa kum bi hada ko foo gisati nag masala bu mel nii ci miraas bu taxawee atteel lii nii ma wax fii man saaxibu rahabia bi hada ci lii ma wax tasu bi boo ko defee di nga daj dëgg te di nga àtte lu jub mooy li alquran wax kon léegi nag kon jeexal nañ sulu saani bi alquran jëkka wax léegi nag mu des liñ digge woon ne Sa'd ibn Rabi' man huwa Sa'd ibn Rabi' ci gàtta sayyidina Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu al ansari moom la yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu ñëwee Medina moom la boole woon ak sayyidina Abdurrahman ibn Awf mbokkale leen ba muy def mbokko mbokkale yooyu ah la fraternisation gisoon nañu ko yàgg Medina ba ba bi ñuy ba yonent ma saa saam ci siira bi muy door àgg ak si Medina di mbokkale ñaar ñaar am muhaajir yi ak ansaar yi ku dëkk Medina ak ku xam ne Medina Makk la jóge ñëw gàddaay si boobu mu ngi boole woon Sa'd ibn Rabi' bi mu ngi ko boole woon ak Seydina Abdurrahman ibn Awf moom mii moo ne woon Seydina Sa'd ibn Rabi' ne Seydina Abdurrahman ibn Awf ana min akthari al ansaari maala ana min akthari ahli al madinati al ansaari maala ne ko man bokk naa wala maay ki gën a ëpp alal ci waa ansaar comme que l'islam mbokku l'islam lañu suñu borom boole yonent bi sallallahu alayhi wasallam boole ma ak yow ngay sama frère léegi ni may def maa ëpp alal ci waa ansaar du ma la ko nëbb léegi nag sama alal waxal sama alal ma xaaj ko ci digg bi nga jël benn ma jël benn am naa ñaari soxna xoolal waxu ko xaaral ma jël ci kenn nga jël kenn non xoolal ci ñoom ñaar ku la ci neex ma fase ko nga takk ko allahu akbar allah kooku mooy Seydina Sa'd ibn Rabi' ñooñu ñoo àggoon ci ci ci sëmam makaarimul axlaaq ak tamit di di di wéyee ndigal yi leen yonent bi aleyhi salaatu salaam jox mooy ba mu leen boolee ñii ñu nekk bokk jeex na jeex na moo leen def ñu nekk ay mbokk jeex na ñun nag loolu la lo xam nga loolu noonu suñu boroom def nañu loolu innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum ginnaaw gi suñu boroom wax nañu ne innama dëgg dëgg li am ba des mooy te lii kese am al mu'minuuna way ngëm yàlla yi dong képp kese exwa ñooy ay mbokk kon nag fa aslihu dee leen yéwénal bay na diggante axawaykum seen mbokk googu nga xam ne suñu borom moo ko def seen diggante waxul uxuwatu damde wala nasab waxu ko innamal mu'minuuna waaw moo tax li ma la doon wax naan frontières yi nga xam ne moom lañu quartier ci euh, colon yi tegal loolu lislaam xamul loolu ah man ma jàpp ne sama indignation bu dee lu metti lu dal samay mbokk mu ngi yem ci frontière u Gambie parce que Gambie bokkul ci man mu ngi yem Mali parce que waa Mali bokkul ci man mu ngi yem ci frontière u Séné Sénégal euh, fële ca kaw nord bi ca tamit parce que man ñooñu bokkuñ ci man ci sud bi mu yem ca waa Guinée ca frontière u Casamance fa la yem ak Kolda ak Tambacounda parce que man bokkuñ ci man kooku xam nga ne yow sa ngëm yàlla des na ndax innamal mu'minuun suñu borom waxul ne innama sénégaliyuun innama saoudiyuun innama alxijaaziyuun innama ahlu tihaama déedéet innama ahlul yamani innama ahlu shaami yooyu yëpp waxu ci benn innamal mu'minuuna ixwa dëgg-dëgg ñi nga xam ne ñooy ay mbokk nekk ay exwa mooy ñi nga xam ne ñooy woy ngëm yàlla yi nit ki bu nekkee jullit sama mbokk la walaw kaana siiniyan walaw kaana minal minal minal akraad walaw kaana minal atraak walaw kaana minal a'raab walaw kaana minal arab walaw kaana minal afaariqa walaw kaana minal minal amrikaan jeex na ñooñu ci saase lañuy nekk sama mbokk lii mooy l'islam mais est-ce que ñun lii lañuy doxal déedéet déedéet mooy boo nekkee jullit man gisuma barrière frontière nationalité déedéet hada aarif loolu dafa luñu luy gaaral rek la waaye li nga xam ne mooy suñu aslu ñun ñépp benn la wal aslu wahidun waaw mooy al ngëm yàlla billahi wa rasulih billahi wa rasulih gëm gi ñu gëm buur yàlla gëm gi ñu gëm alayhi salaatu wasalaam ñoo ko bokk suñu boroom def nañu loolu mais xoolal est ce que doxale nañ ba ñoom ñii bi leen ko yonent mi alayhi salaatu wasalaam waxee ñoom Seydina Sa'd ibn Rabi' saxaabatul kiram waa asxaabu Medina waa ahlu Medina ak waa ahlu euh, Makka est ce que bi leen ko suñu borom bi ñu suñu borom defee loolu fraternisation googu yonent mi alayhi salaatu defoon leen gis nga nii lañ meloon. ñun nag dañuy bokk ak koo xam ne moom dañoo bokk ak lépp ak moom ñoo bokku diine bokku famille bokku fu ñu dëkk bokku koñ bokku lépp ba pare mu mel ni mu nekk suñu noon bi gën mag walla iyaazu billaah lu yées lu ñu xalaat moom lañ ko bëgg mu dal ci liggéeyam tëbee waaw pourquoi moom mu nar fee tekki taman tekkiw ma <coughs> non lool lu ñu ko nangu ay moom la tax mu nar a tekki ñun yépp a war a ñàkk du ma nangu kenn waaw ni may def dinaa xool sëriñ bu ma mën a gis mu liggéeyal ma ko walla iyaadu billaah te kat ka muy liggéey moom li muy dunde kookoo koy jox liggéey ba liggéey la sax ngir nga pour nga jox leen waaw ndax jàpp nañ ne ñoom buñ la laajee tem ngay déngi déngi dañ lay liggéey pour nga jox leen kooku nga foog ne innamal mu'minuuna ixwa kooku mu ngi dundul loolu xoolal ñun ni ñu mel wal iyaadu billah ta esprit boobu noonu ñu yor léegi di ñu yor nii moo tax li ma la doon wax naan ajji bu amee ñu ne euh bousculade am na mina am na ay moor